wa an ummi salamata radiyallahu anha annaha qaalat kuntu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa indahu maymunatu radiyallahu anha فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ihtajibaa minhu faqulnaa yaa rasuulallahi alaysa huwa a'maa laa yubsirunaa walaa ya'rifunaa faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam afa amyaawaani antumaa alastumaa tubsiraani rawaahu abu daawud wa tirmiziyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamul xaafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëw di fi nga xam ne moom lañu yemoon ci suñu jotaay bi nga xamante ne moom lañu génn moom lañu euh, euh, euh, génn mu ne bon mu ñëwaat suñu jotaay bii bokk jotaay bi ñu génn gisoon nañu ci suñu chapitre deux cent quatre-vingt-dix ba léegi baabu tahrim an-nazar ila al-mar'ati al-ajnabiyya wal amr lil-hasan li ghayri hajatin shar'iyya xadis bi ñu mujjoon gis moo doon xadis mille six cent vingt-cinq mu ne woon wa an Jarir ibn Abdillah mu an Jarir kese la waxoon radiyallahu anhu annahu qaala sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an-nazar fujaa'ah wala fajaa'ah fa qaala asrif basarak walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis avant dernier xadis ci suñu buntu muy xadis mille six cent vingt six mu ne wa an ummi salamata mu ngi jële ci yaayu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha muy hind <laughs> bint abi umayya zaadu rakba radiyallahu anha al-Makhzumiyya al-Qurashiyya al-Madaniyya zawji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu yaay Ummu Salama annaha qaalat nee na kuntu damaa newoon inda rasulillahi fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa indahu newoon na fa ma Maymunatu ka nga xam ne mooy beneen soxnaam di yaay Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya radiyallahu anha mu ne fa aqbala ibnu ummi maktum léegi kon yeneen saa salaam moo ne woon yaay ummu salama ak sayyidatu maymuna ah, radiyallahu anil jami nee na ibnu ummi maktum di ñëw di ñëw ci yeneen saa salaam di ñëw fi nekk muy silmaxa boobee ngay dégg ci abasa wa tawalla yàgg nañ ko gis muy ñii ne abdullah la tuddoon ñii amru ibnu ummi maktum bokkoon ci waa banu maxzum al qurashi radiyallahu anhu mu ne wa zalika te loolu nag xew-xew bii mu ngi xew ba'da ginnaaw an umirna bi ñu digalee bil xijaab yi ñuy muuru waaw waaw loolu mooy ginnaaw bi nga xamante ne muuraay ay yi wax wàllu muuraay wàcc na te digal nañ ñu ko ut kiiraay diggante ñoom ak ñi nga xam ne ñooy duñu seen koc armal léegi fa qaala an-nabiyyu nee na nag yonent bi alayhi salaam bi mu gisee muy agsi mu ne leen Eh, ihtajiba min ne leen ay wa muuru leen fa qulna nee na ñu ne ko mais ya rasulallah ndawal yàlla saa sallam mais alaysa huwa ama la yubsiruna wala ya'rifuna mais saa sallam xanaa moom mii nekkul ab ab silmaxa boo xam ne eh, du ñu gis te sax du xam du ràññee sax ñu fi nekk <laughs> mooy du gis <laughs> waaw bokkul ak ñi nga xam ne dañu silmaxa ne di gis tuuti déedéet kii moom silmaxa mooy silmaxa la woon silmaxa boo xamante ne nii euh, mooy euh, silmaxa dëgg la woon waaw <laughs> moom silmaxa dëgg la woon moom waaw lé <laughs> léegi léegi nag yeneen saa salaam ne ko euh, neleen nag yéen ñaar ne leen yéen ñaar fa qaala nabi yooyu saa saa ne afa am yaa waani yéen yéen ñaar da a afa am yaa waani antuma est ce que ñaar da a silmaxa xanaa yéen ñaar yéen ñaar da a silmaxa wala déet waaw ñu ne ko déedéet <laughs> waaw alastuma tubsiraan est nekkul yéen ñaar yéen a ngi koy gis yéen a ngi leen di yéen a ngi koy gis. da ngeen a silmaxa yéen ñaar ñaar <laughs> solo na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi wa mu ne moom rahmatullah alayhima moom al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi moom nag bi mu ko solo li hadith la hasan bu baax saxiixun bu wér léegi laaj bu njëkk mi mooy est ce que ñoom donga ko solo ñu ne kenn kese moo leen ci jiitu woon muy al imaamu ahmadu ibnu muhammad indi na ko ci musnadu nisaa xadiisu ummu salama zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha ku nekk benn bërëb nga ko nekk anta al imaamu abu daawuda as-sijistaani yu mu ngi ko di kitaabul libaas baabun fi qawlihi azza wa jalla وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن voilà foofu la ko ëndi mu ne haddathana Muhammad ibn al-Ala moom di gëj nañ ko gis <laughs> Abu Kurayb al-Hamadani rahimahullahu ta'ala di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi sëriñ wa kutubu sitta gane àddina année bi Sufyan génn àddina muy 161 ne muy Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullah alayhi année boobu la gane la gane àddina génn àddina deux cent quarante-sept rahmatullahi alayhi muy sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana ibn al-Mubaarak mu ne nettal nañu ibn al-Mubaarak bi Abdullah ibn al-Mubaarak ibn Waadih al-Hanzaliyu al-Marwaziyu at-Tamimiyu mawlaahum Abu Abdirrahman muy borom uh, uh, kitaabu zuhd gane addina cent dix-huit génn addina cent quatre-vingt-un rahmatullahi alayhi an Yunus mu jël ko ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad uh, al ay al-Umawi al mawlaahum al-Ayliyu rahimahullahu ta'ala génn àddina lan cent cinquante-neuf am na wute rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jële ko ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag bi gane àddina la cinquante génn àddina cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na man dong Nabhaanu xam nga ñu ci kaw yëpp kutubu euh, waa euh, ashaabu kii la ci euh, mooy góor ñi ngay fekk ci saxiix yi ba mu des waa ji mu ne haddathanii Nabhaan mawla Umm Salama muy xan moo tax ñenn ñuy jàmm xadiis bi ci fii la boo fàttale ko ba ñuy gis xadiisu Faatimatu bintu Qays ah bi nga xam ne mooy bi wax ci wàllu bi nga xam ne moo doon xadiis mille cinq cent si ma mémoire est bon mille cinq cent trente-trois xaaral ma ubbi ko léegi en même temps mais de mémoire c'est ça c'était le xadiis mille cinq cent alors mille cinq cent trente-trois Euh, foofu lañ ko gise woon mu doon hadisu euh, Fatimatu bint Qays si moom la woon voilà chapitre deux cent cinquante six baabu maa yubaahu min al-ghiiba wa an Faatimata bint Qays radiyallahu anha annaha qaalat ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu inna abaa al-Jahm wa Mu'aawiyata xatabaani fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ammaa Mu'aawiyatu fa su'luukun laa maala lahu wa ammaa abul Jahm falaa yada'u al-'asaa 'an aatiqihi muttafaqun alayhi hadiis boobu mu ne Fatimatu bint Qays bi mu naan dama dikkal Yonent saa salaam ma ne ko ah Abul Jahm ak Abu ak Muawiya mel na Abi Sufyan de dañoo ñëw doon ma labat Yonent saa salaam nag ne ah Muawiya amul alal dafa ñàkk kanta Abul Jahm moom du teggi aw yatam ci loosam léegi ba pare mu ne ko dencal booy takk da booy sëy sooy rek Usaama waxoon nañ la foofu noonu xadiis boobu bañ koy gis Imaam An-Nawawi doon na tudd lii xadiis bii ñu nekk naan am nañu koy jam naan xadis bi di ko jam alors que ñooñu teguñu ko fenn parce que xadis la bu wér la voilà nabhan mii nag mo moo moo moom mooy moo ña koy jam ci lañ koy ci lañ koy jame alors que ja nabhan imaamu Zuhri xam na ko nee na haddathani nabhan mawla ummi salama muy nabhan al-qurashi al-makhzumi mawla abu yahya al-madani mawla ummi salama zawji nabi sallallahu alayhi <coughs> Euh, nga xam ne dafa bind woon sax ngir libre euh, radiyallahu rahimahullahu tabaraka wa taala euh, rahmatan wasi'a moom nag imam az-Zuhri moo wéete ci moom voilà waaw moo tax imam Muslim rahimahullah ne ci mufradaatam yi ne mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo parce que imam Muslim du du du saxe bi kese la bind rahimahullah mu ne ñi nga xamante nii ñoo wéet soloo ci nit koo xam ne ñoom kese ñoo ci wét xamuñu keneen ku soloo ci moom mooy Nabhan mawla Abu Umm Salama az-Zuhri kese moo jëlee ci moom voilà euh, imaam al-Hafiz az-Zahabi mu ne thiqa voilà Ibn Hibban tudd ko ci taabi'iin yi ci kitaabu thiqaat imaam kanta imaamu ki nga xam ne mooy borom Taqrib at-Tahdhib moom dane moom maqbul la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kon al imam kon Nabhan mawla ummi Salama rahimahullahu ta'ala kañ la gën a kañ la génn addina loolu dajuma ko qaala an ummi Salamata <coughs> mu jële ci ummu Salama kooku mooy ummu Salama ummu Salama Hind bint Umayya ibn bint Abi Umayya Hudayfa la Abi Umayya tuddoon hmm? ñii ne Suhayl ibn al Abdillah ibn Umar ibn Makhzum eh, nekkoon yaayu jullit ñi radiyallahu anha wa ardaaha hmm? nga xam ne eh, moom ku siiw la muy soxna su am amoon dayo eh, génn àddina après la année soixante yi voilà ci la génn àddina loolu moo gën a dëgër mooy bi nga xam ne ndax moom fekk na faatu Seydina al-Husayn ibn Ali moom ba mu nga fa woon mooy fekkoon na ko muy dund moo tax ba mu ko euh, déggee loolu lu ko metti woon la yàggul sax mu génn àddina moom Sayyidatu euh, Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat kuntu inda an-nabi inda rasulillah kuntu inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa indahu Maymunatu fa aqbala ibnu Ummi Maktuum wa dhaalika ba'da an umirna bilhijabi fa qala annabi sallallahu alayhi wa sallam ihtajiba min fa qulna ya rasulallah laysa ma la yubsiruna wala ya'rifuna fa qala annabi sallallahu alayhi wa sallam afa amyawaani antuma alastuma tubsirani qala Abu Dawud al-imam Abu Dawud loolu dinañ ci ñëw ci jàngat yi après mu teg ci ca suuf mu ne hada li azwaji nabi sallallahu alayhi wa sallam xaasa ala tara ila i'tidaadi Fatimata binti Qays inda ibni ummi Maktum qad qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li Faatimata binti Qaysin i'taddii 'inda ibni ummi Maktuum fa innahu rajulun a'maa tad'ina siyaabaki 'indahu ah quelle belle transition ak fi ñu jógee sànq di ko fàttali hadis 1533 parce que imaamu Abu Daawud loolu dinañ ko soxla léegi bu ñuy gis njàngatu hadis bi moom daane <coughs> léegi nag. bu leerawul bu ma laaj lu tax euh, waa li mu bëgg a wax nii loolu <laughs> dañ ci ñëw ci jàngat yi dañu nekk ci taxriij bi nii rek comme que dañ ko dañu koy tu daale ko léegi dinañ ci gën ñëwaat mu ne mu ne qaala Abu Daawuda kuy Abu Daawuda boppam <laughs> mais boppam wax nga naan lan kan keneen kan moom moom waaye dañ la wax ne yooyu seen bopp la ñuy wax ah waaw qaala al kan mooy al-Qaadi Ibn Rushd boppam lay wax. <laughs> voilà qaala abu abdillah imaamul buxaari bu ko waxee ko abu abdillah boppam la ci jublu voilà kon nag mu ngi noonee <laughs> kon mu ne qaala abu daawuda loolu dañ ci xam ne moom boppam abu daawuda la doon woowe boppam <laughs> xam nga sulaymaan la tudd mais dàkkantalam na abu daawuda sulaymaan ibn al-ash'ath as-sijizi wa as-sijistani rahmatullah mu ne qaala Abu Daawud mu ne al Abu Daawud nee na haadaa hadis bii nag mooy jëf ci yeneen saa salaam ne leen eh xam ne ab silma xalam ñu ne la ayu muurul xaala mu ne lool haadaa li azwaaji nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que yeneen saa salaam daan ne leen xanaa yéen du ngeen ko gis te ñoom niñ doon muuroo waxoon nañ la ko bee weesu ah ne la soo naa yeneen saa salaam ñoom dañ doon def niqaaba ah. voilà <laughs> moo tax. mu ne hada li azwaaji nabi sallallahu alayhi wasallam xaasa parce que moo tax yeneen sallallahu alayhi wasallam biñ ne ko mais moom mais yeneen sallallahu alayhi wasallam kii dafa silmaxa du ñu gis du gis du ñu gis du ñu xam ne yeneen sa alayhi wasallam ne ko yéen waaye léegi yow afa am waayaani antuma yéen ñaar da ngeen a silmaxa comme moom mooy moom comme si dalaan noon leen bu dee moom du leen gis yéen yéen koy gis waaw <laughs> mu ne alas alastuma tubsiraanihi nekku ngeen di ko gis kon nag muuru leen <laughs> moo tax du muuraay comme comme teg ci bopp noonu kese ah parce que du loolu kese <laughs> booloo du loolu <laughs> voilà léegi qaala Abu Daawuda mu ne al imaam Abu Daawud hada lii li azwaaji nabi lii moom ngir soxnaa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallama xaasa ci loo xamante ne nii exclusivement ala tara xalaa gisoo ilaa atidaadi Faatimata bint Qays mooy xadiis sayyidatu Faatima biñ la waxoon sànq bint Qays bi nga xamante ne nii ci la ko leen saasam ne ko demal foofu ci kër ibnu euh, Umm Maktum la ko waxoon nga dem foofee voilà parce que bi mu naan ko Ummu Sharik demal Ummu Sharik mu ne eh, eh, eh, bul dem sax kër Ummu Sharik parce que Ummu Sharik sama saxaaba yi dañu fay bari yu ñu fay dem parce que maire la boo xam ne bu tabe woon la waaw moom moom da doon togg rek di di di teral gaa yi waaw këram da doon bari ay <laughs> léegi yoneen saa salaam njëkk ko ne léegi yow da ngay dem foofu ba sa idda jeex après nga yëgal ma ko nee na ma mais ba may kii yoneen saa sam ne déedéet déedéet bul dem sax kër umu sari parce que ummu sharik sama saxaaba yi dañ fay bari ñu fay nekk léegi yow dangal kër ummi ummi ummi maktum te moom mooy même nit ki fii ki ñëw fii fekk yoneen saa salam ak yaay ummu salama ak yaay maymuna voilà mu ne loolu léegi mu ne xanaa gisoo imaam abu daawud ne na xanaa gisoo <laughs> li nga xam ne moom la sa saa salaam daal di wax ibn daal di digal qaala na qad qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam li Fatimata bint Qays wax na Fatima bint Qays radiyallahu anha ne ko demal interdit demal nga nga nga sa idda nga defi ko fële inda ibn Umm Maktum ba kër kër ibn Umm Maktum ndax moom fa innahu rajulun a'ma moom nit la koo xam ne dafa silmaxa tabaina siyaabaki indahu nga xam ne mooy sol ko yu mooy rigueur bi ngay am ci sa sol ko gi doo ko am léegi nag li imam daa Dawud après dinaa la lu tax parce que bon dafa bëgg a wax ne foofu bu fa demee mooy ndaw si day dina gis waa ji dina gis Ibnu Umm Maktum même bu dee Ibnu Mak Ibnu Umm Maktum du ko gis alors que fii ñoom yaa Ummu Salama biñ ne yoneen saa salam mais yoneen saa salam kii duñu gis te a yéeg yi est-ce que dangeen a silmaxa du koy gis kon wóoru leen <laughs> voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu loolu la imaam Abu Daawuda bëgg a def différence ne lële exclusivité la ci soxnaa yonent saa salaam ndax fa nga xam ne ñoom comme li alquran ne yaa nisaa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisaa yéen yéen soxnaa yonent bi saa saa melu ngeen comme kenn ci jigéen ñi ñoom nag dañoo nekk fa leen yàlla teg daa gën a kawe moo tax ñoom euh, ñoo gën a euh, yëkkatiwu ay mbir ak tamit li nga xam ne moom lañ leen di laaj ak rigueur bi ñu laaj ci ñoom contrairement ak yeneen jigéen yi. imaam Abu Dawud en fait wax ji yëpp loolu la bëgg a wax mais dinañ gis est ce que loolu euh, la li mu wax nii est ce que ñeneen ñi ànd nañ ci boroom xam-xam yi yeneen yi rahmatullah alayhim ci masala yi kanta loolu la wax al imaamu Abu Dawud rahimahullah kanta al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi taalibeem bi waaw ah yow loolu loolu liñ ko fi wax yow <laughs> imaam at-Tirmidhi en fait taalibe imaamul Bukhari la taalibe imaam Muslim la taalibe imaam Abu Dawud la ñoom ñëpp ay sëriñam lañ <laughs> yow da ngay nelaw la loolu liñ ko fi wax waxoon naa la manoon nañu bokk ñoom ñooñu xam nga xam nga ñi ci kaw mooy sëriñam yooyu yëpp taalibe imaam Ahmad lañ te imaamu Tirmidhi dund na ak dund na trente-deux yoo xamante ne nii imaam Ahmad mu ngi doon dund mais sauf que duggul woon Baghdad te imaam Ahmad Baghdad la ne loolu moo tax gisu ko ba muy ñëw Baghdad dafa ñëw Baghdad fekk imaam Ahmad génn na àddina voilà <laughs> looloo tax gisu ko mais ci âge moo mënoon nag nekk seen ñoom ay années yu bari <laughs> moo tax moom bu soloowee ci imaam Ahmad rek par intermédiaire la c'est pas direct voilà kon nag mu ngi noonee kon al kon keneen ku ñu gis muy al imaamu abu <coughs> abu daawuda rahimahullah non non imaam abu isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ngi koy indi adabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa'a fi ihtijaabi nisaa'i min ar-rijaal mu ne haddasanaa waaw <laughs> gis nga imaamu ko tudde buntu moom moo tudde buntu boppam baabu buntu maa nga xam ne jaa moo dikk fexti jaabi ci muuru an nisaa i jigéen ñi minar rijaali ci góor ñi voilà lala bëgg wax ne voilà <laughs> hein voilà te boobu mu ko di ginaaw gis nga xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon bii weesu loolu bëggoon nañ ko wax ci xadiis bee ñu génn mais dañ ko fàtte mooy imaam Abu Dawud non ak Tirmidhi dafa boole xadiis gis nga xadiis yi naa jarir bi lañ gisoon noonu moom lañ fàttale bi ñuy tàmbale bim ne sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an nadari al fujaa wala fajaa fa qaala asrif basarak foofu imaamu Tirmidi mu ngi ko indi ci ci abwaabul adab yi adab an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi nadratil fujaa xadis boobu la njëkkee bi ginnaaw boobu mu teg ci xadis Seydina Ali radiyallahu anhu boo xam ne Seydina Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu anil jamii ñoom moo ko solo mu ne haddathana Ali ibn Hujr al imaam Abu Dawud muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ana Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne nettali nañu Ali ibn Hujr as-Sa'di rahimahullahu ta'ala ibn Iyas ibn Muqatil muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhabish ibn Musamrakh al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz sëriñ la tamit ci ñoom imaam Muslim rahmatullahi alayhi gane àddina cent cinquante quatre génn àddina deux cent quarante quatre <coughs> mooy bu amoon dix ans après day am centenaire voilà mooy bu dundaatoon dix ans rek day nekk centenaire cent cinquante quatre ba deux cent quarante quatre rahmatullah alayhi moom mu jële qaala axbarana Sharik mu jële Sharik juge bi ibn abi ibn Abdillah ibn abi sharik mi an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi rahimahullah gana adna quatre-vingt-quinze génn àddina l'an cent soixante-dix-sept rahmatullah alayhi léegi moom mu ne ani ibn an abi Rabi'a mu jële abi Rabi'a di Umar ibn Rabi'a al-Iyadi rahimahullah moom gisuma kan la gana adna ku mu génn gan la gana génn hadina anni bini Burayda ta mu jële ci doomi Burayda ñaar lañ nag Sulaymaan ak ki nga xam ne mooy Abdallah ki Abdallah la ibnu Burayda ibnu al-Husayb al moom juge la comme frère am bi al-Marwazi al-Qaadi gane addina ci jamonoy Seydina wa mawlaana Umar ibnu al-Khattaab ta'ala anhu moom la eh, ki ñëwoon ñu eh, ngi tuddoon <coughs> eh, doom doom jàmb ñëwoon waxoon nañ ko fi bëggal euh, euh, boroomam ne ko eh, kii de eh, nu mu tuddati sama kii bi daa am doom quoi waaw ne ko sa kii bi am na doom waaw mooy euh, soxna si mu ne ko dégg mu ne ko aywa léegi yow libre nga léegi bi mu ko nee libre nga <laughs> keneen ki ñëw jekki keneen ki ñëw ne ko ah man de sa soxna sa am na doom mu ne mu yow mu ne ko doo kële jiitu na mu ne lan non non non <laughs> jiitu na waxul dara quoi Seydina Omar ne ko mu ne ko déedéet beneen doom la léegi mu taxaw di xaar Seydina Omar ne ko léegi looy xaar ah déet yow léegi kiiwal kii mooy da koy goreel ko comme kële voilà kon mooy an ibn Burayda an abihi radiyallahu anhu Burayda ibn al rahimahullah al-Aslami al-Basri yu génn àddina l'an 62 am ñu ne 63 radiyallahu anhu mu ne rafa'ahu mu ne qaala mu ne yeneen saa saam dafa wax yaa Ali yow Seydina Ali laa tutbi'i radiyallahu anhu laa tutbi'i an-nazarata an-nazara fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira hada hadithun gharibun la na'rifu illa min hadith Sharif mu ne yeneen saa saam dañu ne Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko nag mooy boo xo boo bu dee daa am da nga xool fenn rek gis lu xaraam noonu comme gis jigéen goo xam ne mu solo baaxul wala boog moom même solo na baax waaye gis nga loo xam ne waroo koon gis ci moom mu ne loolu bul topp di xool di xoolaat voilà bul toppale sa gis gineen gis di xool di xoolaat ndax bu njëkk bi loolu mënoo ci dara borom bi dala koy jéggal comme niñ gisoon bii weesu rek waaye boo waaye bi ci tollu nag boobu du la ko may moo tax ma ne woon gaa yi nga xam dañuy fooy seen bopp ñëw naan walla xool benn yoon ne duñ xef ah ndax buñ xefee boobu mooy bu mooy deuxième bi ñooñu seen bopp la ñuy la ñuy la la ñuy ay caaxaankat lañ walla iyaazu billaah ginnaaw loolu nag bunt boobu la teg imaamu Tirmidhi baabu maa jaa fi istijaabi nisaa'i mina rijaal buntu bi nga xam ne mooy eh, jigéen ñi di eh, am kiiraay seen diggante jigéen góor ñi léegi ci leen fi mu ne haddathana Suwaydun mu ne nekk na Serigne di Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi alhamdulillah si yo woon ci Shah al gane àddina vers les années cent centenaire rahimahullah moom lañ gisoon Euh, moom euh, <coughs> euh, kii moom Suwayd bu ko kii woon rek moom day nekk centenaire léegi mu ne haddathana Abdullah mu ne nettane Abdullah ma Abdullah ibn al-Mubarak gis nga imaamu imaam Abu Dawud rahimahullah moom fa mu jóge mooy ci Muhammad ibn al mu jële ko ci ibn al-Mubarak voilà kii nag Suwayd moom mu jële ko ci Abdullah voilà waaw Allah Allah voilà léegi mu ibnul Mubaarak gis nañ ko sànq qaala axbaranaa Yuunus ibn Yaziid mu yaay Aliou ay ay al-Ayli gis nañ ko sànq an Ibn Shihaab gis nañ ko sànq an Nabhaana mawlaa Ummi Salamata radiyallaahu anil jamii' annahu haddathahu anna Umma Salamata haddathahu an haddathathu annahaa kaanat 'inda fii da ne da koo nettal ne kaanat 'inda Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam Maymuunata voilà voilà. mooy dafa newoon ca yonent bi alayhi salaam ak may Maymuna léegi <laughs> bu boobaa mooy est ce loolu day wane ne kon kon néeg yaay Maymuna la newoon loolu borom xam nañ koy wax ñenn ñi naan bon bu dee wa Maymunatu mooy moom ak Maymuna kon kër yaay Ummu Salama la woon néegam lañ ne woon moom yeneen saa salama fa ne woon moom ak yaay Ummu ak yaay Maymuna ña bu dee wa Maymunata nag est ce que nekkul ko yaa Maymuna néegam la woon loolu ay kii lañ yooyu borom yi da wax wallahu taala alam léegi nag mu ne ah qalat fa baynama nahnu indahu aqbala ibnu ummi maktum bañ ne fa leen saa saam noonu ibnu ummi maktum daal di dégmal di ñëw fa daxala alayhi mu dugg ci leen saa saam wa zalika ba'dama umirna bil hijaab ba ñu digalee kii di muuru fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ihtajiba fa qultu ya rasulallah alay alaysa huwa ama la yubsiruna wala ya'rifuna nee man maa ne salama mais yeneen saa saw xanaa kii silmaxa gisuñu ta xamuñu léegi nag mu ne ma afa am mu nañu ñun ñaar ñëpp <laughs> ndax ñoom ñëpp ci d'accord afa am yaa antuma alastuma tubsirani mu ne hada hadithun hasanun sahih voilà kon nii moom la imaam moom la imaamu at-Tirmidhi ne wa at-Tirmidhi wa qaala hadithun hasanun sahih voilà léegi kon ginnaaw bi nga xam ne ci li ñu gis taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des masalaay hadith bi eh, suñu lëkkaale bo ak suñu bunt bi dañ naan la suñu lëkkaale suñu bunt bi fii leer na mooy lan mooy buntu bii di wax xaraam boo xam ne day xaram di xool jigéen goo xam ne daganu la ak koo xam ne ab e góor goo xam ne sax daa rafet lool te am imberbe amul baar barbe léegi mu ne lii dëkk lëkkaale mooy lan mooy yoneen saa salam xam nga fii dañ naan côté jigéen gi la waaw côté jigéen bi moom est-ce que bu dee um na umu maktum moom loolu manu koo dal parce que silmaxa la moom manu fee nekk di xool ay jigéen ak yooyu manu ko sauf que fii moo tax yaay ummu salama nee na radiyallahu anha <laughs> ma ne yeneen saa salam ne saa salam ñu ne ko maag yaa may noonu mais kii ñu nee muurule ñu ne ko mais kii du gis mu ne yéen est-ce que na silmaxa yéen ñaar du ngeen ko gis <laughs> ko gis <laughs> loolu kon mooy comme li imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah moom li mu jàpp ci fii dafa jàpp ne voilà te waxoon nañ ko boobu bi ñuy gis xadiis yaay ummu salama bi euh, non fatimatu bintu qays biñ fàttali woon ke ne loolu day wane ne mooy ne ke ne jigéen ñi amul droit moom tamit di xool góor ñu noonu voilà mais loolu waxoon nañ la ne loolu c'est pas loolu mooy euh, bu dee fitna ko waral voilà léegi bam ne bam ne moo bu ne bu nee leen demal mu ne moo tax hadiisu Fatima bint Qays bi bu ne ko demal ci yaay Ummu Salama fële ci a ibnu Ummi Maktum nga nekk foofu bul dem nekk Ummu Sharik kër Ummu Sharik comme niñ ko woon mu ne loolu tekkiwul dëkkuwul benn yoon que ne da koo jox digal ne ko boo demee dee ko xool nu mu la neexee déedéet même bu dee parce que moom du la gis déedéet <laughs> loolu leer na ta li koy leeral moo doon hadiis bii léegi moom côté boobu noonu la ko jàppee nag. kon mooy côté jigéen yi wane ne ndax ba pare mu ne woon moo tax alquran yi mu ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dana qul lil mu'minati bi mu ne yéen góor ñi yow yeneen saa sa waxal góor ñi ñuy sàdd seen waxeef tey wattu seen seeni seen pëy même chose la ne waxal jigéen ñi tamit ñuy sàdd seen waxeef tey wattu seen pëy